أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله wa kaana allahu gafuuran rahiima wa idaa darabtum fil ardi falaysa calaykum junaahun an taqsuruu mina salaati in xiftum an taqsuruu mina salaati in xiftum an yaftinakum alladiina kafaruu إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك تأتكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تعفلوا لو تعفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للغائبين خصيما واستغفر الله inna allaha kaana gafuuran rahiima sadaqa allahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 al imaam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ba tey ci buntu yi nga xamante ne def ko nose woon ngir di ci leeral julli ak li nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu julli téere yooyu indi woon na ci kitaabu salaa indi woon na ci tamit kitaabu mawaaqiitu salaa ak kitaabul azaan yooyu yëpp ñu gisoon ci li nga xamante ne moom mooy wërwërloo ci julli gi nga xamante ne moom mooy lépp loo xam ne day wërwërloo ci julli ak imaama. waaye mu am ay mbir yoo xamante ne dafa dafa jagoo moo tax mu daal di koy beral ay buntu ak ay ay ay ay ko tamit ay téere gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu ni biñ fi jëkkoon a beral moom mooy kitaabul jumaa moom mooy téere bi nga xamante ne moom moo aju woon ci wàllu aljumma ginnaaw gi tamit ñu daal di gis léegi nag li nga xamante ne moom mooy kitaabu salaatul xaw am na ci yeneen riwaaya abwaabu salaatul xawf la def comme ni nga xamante ne noonu la nekkee lii ci ci yenn nusxa yi ci Sahih imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari nga xamante ne noonu la to saxee ci euh, riwaaya al-Mustamli ak bu al-imam Abul Waqt al-Harawi amma ci riwaaya yi nga xamante ne moom mooy riwaaya al-Atili ak bu bu Karima ibn Ahmad bint Ahmad al-Marwaziyya rahmatullahi ala al-jami' moom ci riwaayam moom ñoom seen riwaaya maanaam baabu rek la baabu salaatul xawf waaye li ci ëpp nag li nga xam ne noonu la rote moom mooy ci kitaabu salaatul xawf maanaam téere yi nga xamante ne moom mooy bii wax ci wàllu jullig maanaam ah, jullig ragal amma li nga xamante ne nag moom lay wax maanaam asta mu ne wa qawlullah ak wax buur yàlla bi ta'ala aji kawajib na wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ba ci fi nga xamante ne moom lay waxee ne inna allaha a'adda lil kafirina adaban muhina aaye yooyu moom la wo ngi lëkkale ko ngir moom lëkkale gi muy lëkkale daiman alquran ak sunna sallallahu alayhi wa alihi wa ñu nekk ñaari mbir yoo xamante ne def leen tàqale amma li nga xamante ne moom moo aju ci buntu yi maam li mu wax abwaabu salaatul xawf moom ak kitaabu salaatul xawf ñoom ñoo nuroo maanaam ngir ne kitaab bu nekk dafa am ay abwaab ci biir abwaab yu nekk am maanaam baabul bu nekk am ay fusul ci biir maanaam loolu lool moom moom moo tax baatu abwaabu salaatul xawf ak ñu waxoon kitaabu salaatul xawf daal di nekk benn amma li nga xamante ne moom mooy salaatu li nga xam moom moo aju woon ci julli loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi mu waxee bismillahi irrahmani irrahim bismillahi ci turu buur yàlla moom la ñuy tàmbalee ar-rahmaani mooy aji fees dellu ji yërmande ar mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu yërmande moom mi nga xamante ne mu abwaabu buntu ab buntu yi wala kitaabu téere bi moom mooy wax ci wàllu salaatul xawf te salaatu gisoon nañ maanaay ci bi nga xam ne moom lañ doon tàmbali kitaabu salaat amma al-xawf mooy ragal ragal nga xamante ne moom lañ koy wax moom mooy euh, tawaqqa tawaqqa amrin makruhin an aw mutaxaqqiqa maanaam loolu moom mooy alxawf xawf moom mooy ragal moom mooy di négandiku mbir moo xamante ne lu lu ñu bañ la maanaam waaye nag ngir ne dafa am ay màndarga yoo xam ne yu ñu njort la wala boog yu wér yu fi sax maanaam loolu moom mooy ragal loolu moo ko wutaleeg al xusnu xusnu moom mooy ak maanaam mooy ak tiis wala mooy tristesse li ko wutaleeg ak ragal loolu la mooy ne ragal mbir la moo xamante ne yëg seegul waaye nag dangay ngay négandiku mu daal di yegsi te la tax nga koy nég mooy ne dafa am ay mandarga yu feeñ yoo xamante ne yu njort la wala boog yu wér la te sax loolu moom mooy waral loolu moom mooy ragal li nga xamante ne nag moom mooy actif moom mooy mbir mu ba noppi la maanaam mbir mi am na ba noppi ba nga gis maanaam effet yi nga xamante ne maanaam jeexital yi nga xamante ne moom la amee te mu nekk mbir yoo xamante ne du lu nu mm-hmm. loolu moo ko wutale loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala di boole alquran ci alquran di wax naan waa aljanna laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun te naka noonu loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy mandarga nitu yàlla yi tamit awliyaullah yi nga xam ne moom la wax la ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun maanaam ñi nga xamante ne ñoom ni nitu yàlla yi ñuy parandoor buur yàlla subhaanahu wa taala amul déet ragal boo xamante ne dana leen dak naka noonu aljanna tamit lool amu maanaam ragal maanaam mooy du ñu toog ne et eh, fii toll day boo muy tuut ci kanam nangam dana xew te fekk am na lu tax maanaam ñu war a tiit naka noonu wala hum yahzanuna du ñu am ak tiis te tiis googu moom tax mu jëfandikoo ci alquran mu ne laa xawfum foofu mu jëfandikoo masdar gi maanaam ne gi ragal gi waaye bi muy wax wala hum yahzanun waxul wala huzna waaye dafa ne wala hum yahzanun maanaam te ñooñu du ñu nekk ci tiis ngir ne tiis la koy waral dafay fekk mu weexu ba noppi maanaam loolu moom moo tax mu daal di koy jëfandikoo wee noonu ne loola du nekk loo xamante ne lu leen di dal la kon nag li nga xamante ne moom mooy téere bii nga xamante ne moom mooy wax ci julli ragal li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax du gépp ragal rek moom moo tax ñuy wax maanaam ñuy wax ne dañ koy julli julli ragal maanaam tey bu fekkoon te maanaam du ne nit ki saa yu amee lu mu ragal rek daa laa julli julli ragal mbir mi demee noonu dafa am li tax di wax ragal fii maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, ak ak ak xeex ak xare loolu moom moo tax mu yax comme ni ko alquran leerale moo tax mu lëkkale ko ak aaya yooy nga xamante ne ñoom ñooy wax ci mbir moomu ci alquranul karim amma li nga xamante ne moom moo aju ba tey ci wàllu ragal euh, julli ragal googu du am influence du am jeexital ci julli gi nga xamante ne maanaam ci jëmmi julli gi ndax daañ yokk julli gi wala daan ko wàññe allahumma ba mu nekk li nga xamante ne moom moom moo sax ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne inna salaatal xawfi rakaa maanaam ni jullig ragal gi ko benn rakaa kekk la te loolu moom loolu la ko al imam Tawus ibn Kaysan toppe ci loolu muy taalibeem bi rahimahullah naka noon al imam al Hasan al Basri rahimahullahu taala moom itam noonu la ko jàppe waaye loolu borom xam-xam waaye ci ginnaaw gi tamit am na ci ñu ko jàpp comme ku mel ne al imam Ishaq ibn Raawayh rahmatullahi ala al jami' amma li nga xamante ne moom mooy euh, lii euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim taxal te tontu ko ci loolu li wax ji sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wax moom mooy ne moom jamono ji nga xam ne moom mooy mbir mi dafa defee leer maanaam du mbir moo xamante ne mu sax la mu wér la boo xamante ne daf koo jëlee ci leer a leer ngir ne moom ci jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam moom xale la te ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxal ci ay xadiis yu wér ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab moom ci yi nga xamante ne moom la indee xadiis yi naka noonu xam ne daf koo dafa nettali lu Yonent bi sallallahu alayhi wa def bokkut loo xamante ne moom daf koo njort beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy ku mel ni Seydina Jaabir ibn Abdullah ak ku mel ne Seydina ah, Abdul ah, ku mel ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud ku mel ne Seydina ah, Abu Bakra ku mel ne Seydina Abu Hurayra ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñëpp ñu nettali julli gi nga xam ne moom la yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam julli julli ragal gi amul kenn ci ñoom koo xamante ne daf koo julli ba pare wàññi julli gi def ko benn rakka kese kese kese ñu ne julli googu benn rakka la loolu amul ci ñoom ku ko ci nettali loolu moom moo tax mbooleem boroom xam-xam ci mazahibul arbaa muy fuqaha o hanafiyye ak maalikiyye ak shafi'iyye ak hanabila ak ñeneen ñu dul ñoom rahmatullahi ala al jami' ñoom ñëpp ànd nañ ci ne jullit wa jullit ragal maanaam wuutewul ak julli gi nga xamante ne moom mooy yeneen julli yi allahumma ba mu def su fekkente ne dañoo bëgg a julli julli mbooloo waaye su fekkente ne yow kenn yow yaay julli julli googu du wuute comme li nga xamante ne dinañ ko leeral insha allahu taala naka noonu dina leeral wuute bi nga xamante ne noonu la mbir wuute wuutewee maanaam noonu la ci ku mel al imam al awzaa'i di faqihu sham rahimahullahu taala indi maanaam wuute maanaam wuute ak jumhur ci boobu masala lool dana ko indi ci buntu yi ci kanam insha allahu taala buñ ca yeggtee daañ ko gën a leeral amma li nga xamante ne tamit moom moo aju ba tey ci julli ragal googu maanaam julli la goo xamante ne ay façon yu bari def ci rot ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kom ni nga xamante ne dinañ ko gis suñuy jàng ci suñu aaya bi waaye boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñaata yoon la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ak ñaata anam la amma li nga xamante ne moom mooy façon yi nga xam ne mooy pouvoir yi yi nga xam ne noonu la ko defee al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah indi na ko ci sunanam indi na ci juróom-ñetti façon yu wuute ñu ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam defee al imam Ibn Hibban rahimahullah indi na ci juróom-ñeenti anam yoo xamante ne wuute na nga xamante ne moom mooy al imam al Qadi Iyad rahimahullahu taala moom indi na ci fukki maanaam wax na ci ne fukki ak fukk ak ak ak ñett ñoom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama defe ñen ñeneen ñi nga xamante ne tamit ak ñunul ñu dul moom ku mel ne al imam ibnu qassar ak al maliki rahimahullah moom nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki yoon dong la mësa julli julli julli euh, maanaam salaatul xawfi amma ñi ku mel ne al imam euh, euh, sufyan ibnu sa'id as-sawri rahimahullahu taala nee fukki yoon ak juróom benn la ko def amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam ku mel ni imam an-Nawawi ak mbooloo ñoom Shafi'i rahmatullah alayhim dañ jàpp ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam fukki yoon ak juróom ak ah, fukki yoon ak ñeent la ko def te juróom euh, juróom benn mbir wala juróom ñaari façon rek ñoom ñoo am ci salaatul xawfi amma ñi nga xamante ne moom mooy euh, euh, ku mel ne al imam Ibn arabi Euh, mooy al-faqih euh, Abu Bakr al-Qadi maanaam imam boobu rahimahullahu ta'ala moom dafa jàpp ne ci bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ñaar fukki yoon ak ñeent naka noonu imam al-Khattabi tamit noonu la ko saxalee rahmatullahi ala al-jami' maam ngi gis ne kon wax yi dañ bëri ci ana naka la waaye ala kulli xaalin wuute yooyu li muy bëri bëri bëri li nga xamante ne moom lañ ci jàpp mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatul xawfi daf koo julli ci ay anam yu wuute ak ay jamono yu wuute te jamono ju nekk nag dafa am la tax mu jullee ko noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee inshaa allahu taala ci anam yi ci gën a ràññeeku mooy ñett te yooyu noonu boo xoole yeneen yi ci def yëpp daanaka dañuy dugg ci seen biir te ñett yooyu moom mooy bi nga xamante ne moom la njëkk julli ci ci ci ci ghazwatu zaatu riqa ci ñeenteelu a ci li gën a wér ci ginnaaw yeneen ci ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na tamit ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, beneen anam julli boo xamante ne julli na ko ci anam googu ci ci muy salaatul xawfi ci batnu naxl boobu tamit dinañ ko gis insha allahu taala yooyu ñoom boobu moo ci gën a neex a neex a comprendre boobu moom mooy bi ci gën a neex a comprendre boo koy wax di ko buñ koy dégg di ko xam amma bi nga xamante ne moom la julli ci euh, zaatu riqa xaw na gën a compliqué tuuti te d'ailleurs borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci naka la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defee ak it tey buñ ko doon def ñun itam naka lañ koy defe am na tamit beneen julli boo xamante ne julli na ko ci asfan boobu tamit boobu insha allahu taala dinañ ko gis ci asfan dinañ gis naka la ko defe woon tamit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci kaw loolu ñett yooyu mooy su fekkente ne dañ koy julli julli mbooloo amma su fekkente ne julliwuñ ko julli mbooloo mu am ci anam boo xamante ne dafa ma dafa maanaam ngir ne dafa am bu ñuy julli julli mbooloo mu am beneen boo xamante ne maanaam moom mooy salaat bi nga xamante ne moom la ñu tuddee salaatul musaayafa maanaam jullit bi nga xamante ne moom mooy yore jaasi ci jamono ji nga xamante ne moom mooy jamonoy xare dëgg-dëgg loolu ngir ne julli ji ñi mën a julli julli mbooloo mooy su fekkente ne xare bi tàkkul ci anam goo xamante ne nit ñi dañuy duggante seen biir mais bu fekkee ne dañuy duggante ci seen biir ci anam goo xamante ne teg imam teg ay nit ñu rangaloo loolu la mënta ne bu boobaa kenn ku ci nekk da ngay julli yow kese bu boobaa nag selon ni mbir mi mel bu fekkente ne kenn ku nekk mën ngaa julli ci beru maanaam ci benn moment ci biir xeex bi ci biir xare bi nga am fenn foo beru daal fay mën a julli bu boobaa loola ngay def su fekkente ne mënoo loolu nag bu boobaa dangeen ngeen di daje da da maam ci biir jamonoy xeex bi noonu ngay jullee loo mën nga def soo mënee rukoo nga rukoo soo mënee sujjóot nga sujjóot soo ko mënul tamit doo ko def bu boobaa da koy daal di junj rek naka noonu yi nga xamante ne moom la ñuy wax nag bu boobaa yooyu da koy daal di wax amma lool tamit moom mooy dugg ci xaalu ñeneen yeneen mbir te danañ ko gis insha allah ci buntu bi mujj mooy ci at-talib wal matlub ki nga xamante ne moom la ñuy dàqe di war koo jot ak ki nga xamante ne moom mooy dàqewaate ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ci ay anam yoo xamante ne wuute nañ ci ñi nga xamante ne noonu lañ ko mën a defee xaal nag bi nga xamante ne moom mooy tax nit ki julli nit ki julli julli joogu nga xamante ne moom mooy julli euh, salaatul xawfi wala boog ñu war koo mën a def du rek saa yoo xamante ne ñaari armée yi dañoo jàkkaarloo rek këni foofu lañ koy defe léeg-léeg tamit ñu war koo mën a def su fekkente ne nit ñu dañ leen di song ci dëkk bi masalan wala boog ñu def ko ngir ne situation bi ñu nekkee moom mooy masalan euh, nit ki mënul ludul maanaam ñu ngi koy ñu ngi koy dàqee wala yu mel noonu wala boog mu nekk ci jamono joo xamante ne dafa masalan dafa am lakk maanaam lakk gi moom mooy ñëw di di dal ci dëkk bi wala boog lakk gi di daw daay gi di di di taal àll bi tàkk te ñoom ñu nekk ci heure julli jot loolu tamit mu def ni tey def xaw xawfi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay circonstances yoo xamante ne yu mën a am la yoo xamante ne yëpp insha allahu taala ci wàllu teqatal gi dinañ ko gis ci suñu jotaay yi insha allah ci leeral yi nga xam ne moom lañ ci war a indi li nga xamante ne tamit moom mooy beneen mbir bi mata leeral laataa ñu julli dugg ci aaya nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fii moom mooy ne mbir mi nga xamante ne moom moo mata leeral moom mooy li nga xam ne moom la borom bi mooy mooy ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu daanaka ijmaa ci ne salaatul xawf dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la xattaa ci ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki nga xamante ne moom mooy al imam al qaadi abu yusuf rahimahullahu taala di imam fuqaha xanafi rahimahullah bi kenn ci ñaari imam ñaaram ñaar nga xamante ne ñoom ñooy ñaari yi wala ñaari sëriñ yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy wër imam Abu Hanifa bu ñu waxee maanaam fuqaha hanafiyya yi ñi ci gën a ràññeeku mooy ñett lañ maanaam muy imam Abu Hanifa moom ci boppam rahimahullah an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ak ki nga xamante ne moom mooy al imam al qadi Abu Yusuf Ibrahim ibn Yaqub ibn Ibrahim al ansari ak ki nga xamante ne moom mooy al imam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani rahmatullahi ala al jami' ginnaaw gi ci la ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy xataa eh, ñi bokkoon ci imaamu ci taalibe imam Abu Hanifa yi ñeneen ñi ci ginnaaw ñooñu ci la ñu ñëw moo tax ñoom ñaar ñi ñuy ñaari sëriñ yi as-Shaykhaani ki ni ci di def moom mooy al imam maanaam mooy imam bu mag bi kenn nag ci ñoom ñi mooy al imam al qaadi Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala wala dañ leen dox as-saahibaani maanaam ñaari àndandoor yu mag yi radiyallahu ta'ala anhuma ñoom li nga xamante ne moom la moom la al imam wax moom mooy al imam Abu Yusuf mooy ki ci njëkk d'ailleurs moom mooy ki ci gën a mag ci ñaar ñi ci ñaari àndandoo yi ñoom ñaar moo tax li tax ci mazhabu wax am doole mooy ne ñaar bu ñu waxee benn wax imam Abu Hanifa wax beneen wax te ñoom ñaar ñi bokk lanu wax ñoom lanu wax mooy mazhabu Hanafi yi maanaam ñoom moo tax seen wax tamit dafa am doole ci mazhab bi amma euh, euh, ki nga xamante ne bu fekkente ne imam bi dafa wax waxam nuroo ak kenn ci ñoom ñaar wax keneen ci wuute ñoom waxu imam bi ak ñooñu kooku moom mooy waxam maanaam kenn ci ñoom ñaar ak kum ci na doon na bu fekkente ne moom imam bi ñoo bokk lanu wax ci masala bi loolu mooy nekk mazhab bi maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la mazhabu Hanafi rahmatullah alayhim di doxe kenn ki nekk mooy al imam al qadi Abu Yusuf rahimahullah moom dafa jàpp ne li nga xamante ne mooy ne euh, xare maanaam julli googu noonu muy julli euh, ragal kooku ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo woon maanaam euh, moom moom rek moo ko jagoo loolu moom moo tax ba fi jógee te nekkatu fi comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala ne fa idha aqamta fihim as-salat wala wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat mm-hmm. wa idha kunta fihim soo nekkee ci seen biir fa aqamta lahum as-salat nga taxawal leen julli maanaam loolu mooy wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo woon comme moom jugee na fi nag loolu doon jeex na waaye loolu li nga xamante ne moom lañ koy tontoo mooy hadith bu sax bu sayyidina Malik ibn Huwayrith bi radiyallahu anhu ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sallu kama ra'aytumuni usalli jullee leen comme ni ngeen ma gisee man may jullee lool moom beneen bi di def moom mooy ne bokk na ci li nga xam ne noonu lañ koy tontoo mooy ne mbir yi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di def borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ak moom fekk xitaabu tashri' la maanaam day jub wax ak moom du xitaab du xitaabu takhsis waaye xitaabu tashri' la maanaam moom mooy day wax ak moom fekk ne du ne daf ko jagleel mbir mi waaye daf koy wax ngir leeralal ko ne ko lii mooy li nga xam ne mooy yoon bi yàlla tëral comme ni nga xam ne noonu lay waxee ne yaa ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa ay yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare daal ci teg ne boo leen dee tàqalikoo ak soxna yi maanaam nga gis ne kon moom la waxal waaye acte bi maanaam ñëpp ko bokk te lu dul benn du ñaar ci ay acte borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ci wax wax mel mu daal Euh, beneen euh, keneen ki mooy al imam al muzani di imam bu mag ci shafi'i yi rahmatullah alayhim moom li nga xamante ne moom la euh, wax ci masala boobu moom dafa jàpp ne mbir mi dañ koo mansuuxal maanaam li nga xamante ne moom mooy salaatul xawf bi amoon na ab arte bu saxoon la borot ci yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gaa jagoowu waaye nag dafa nekk loo xamante ne dañ koo mansuuxal te li nga xamante ne moom mooy leeral ne dañ koo man soofal mooy ghazwatu xandaq yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, julli julliwul woon mu boole ñeenti julli wala ñetti julli lu mu néew néew te loolu li muy tegtalee moom mooy ne kon euh, euh, boobu salaatul xawfi amut maanaam te loolu kon li muy tegtale moom mooy ne kon dañ koo man suuxal maanaam dañ dafa amoon mu jékki-jékki amatul waaye loolu mbooloo ci borom xam-xam mboolu mboolaam yeneen borom xam-xam yëpp rahmatullah dañ koy tontu ne déet mënte ne ndax ghazwatu xandak moo jiitu ghazwatu zaatu riqa li nga xamante ne moom moo sax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu zaatu riqa la njëkk a jullee li nga xam ne moom mooy euh, salaatul xawf kon loolu yëpp day dëgëral ne li nga xamante ne moom mooy salaatul xawf dañ koy yoonal ba ci ginnaaw ba suñ jamono ak mboolem yeneen jamono yi te bokk na ci liy dëgëral loolu moom mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum ci seen ginnaaw dañ ko doon def ak ñeneen ak ñeneen ku mel ne Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu maanaam moom fekk na salaatul xawfi te ba muy dugg ñëw fekk na zaatul riqaa weesu na ku mel ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom it fekk na salaatul xawfi bu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def te loolu moom mooy daal ginnaaw juróom-ñaareelu at bi yooyu yëpp day dëgëral ne kon kenn nasaxalul li nga xamante ne moom mooy salaatu xawfi beneen mbir bi nga xamante ne moom moo koy leeral mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Ali ibn Abi Talib ku mel ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ku mel ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñëpp julli nañu salaatu xawfi loolu yëpp kon day dëgëral li nga xamante ne mooy ne salaatul xawfi maanaam nekkut loo xamante ne lu nu nasaxal la waaye dafa nekk loo xamante ne lu wéy la ba yawmal qiyaamati inshaa allah yeneen imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ne wa qawlillahi taala ak waxu buur yàlla buur wa taala ne wa iza darabtum boo leen di dóor maanaam boo leen di dox fi di di di di xotti fil ardi ci suuf si fa laysa déet ah, di di waral leen jo maanaam di nekk seen kaw junaaxun ak ngaañ wala dara loo xamante ne lu aay la anta wala junaahum lu aay la an taqsimu ci ngeen wàññi mina salaati ci julli gi in xiftum su fekkente ne ragal ngeen an yaftinakum ci mu fitnaal leen maanaam li mu ci nam nag moom mooy mu xeex ak yéen alladina gaa yi nga xamante ne kafaru dañoo weddi innal kaafirina naka ñi nga xamante ne dañoo weddi ñi nga xam innal kaafirina naka yéefiri kaanu dañoo mës a doon te duñu dañ di doon lakum ñeen leen addu wan noon mu biinan bu fekk bu leer nañ loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, waxe te loolu moom mooy li nga xamante ne aaya yi nga xam ne noonu la ko tàmbalee moom mooy daf ni wa man yuhaajir fi fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman wa kasiran wa sa'a képp koo xamante ne da ngaa tukki ci da ngay da ngay gàddaay ci yoonu yàlla da nga fekk euh, ay xéewal yu bari ci yoon bi ak yaatal maanaam lu bare bare danga ko fekk borom bi subhaanahu wa ta'ala defal la ko daal di ci teg ne wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawt faqad waqa'a ajruhu allah wa kaana allahu ghafuuran rahiima képp nag koo xamante ne dafa génn ci këram maanaam nekk koo xam ne dafay gàddaay jëm ci yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba nag dégg daal koy dab kooku nag dëgg-dëgg ak payam ci buur yàlla la nekk waxtu tey buur yàlla mësta denc du denc nekk koo xamante ne mooy ki yaatu njéggal naka noonu mooy ki yaatu yërmande waaye nag mu daal ci teg na wa iza darabtum fil ard léegi nag mu indi masala yi nga xamante ne moom mooy di dox dox ci kaw suuf si maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy xare di to di xotti xare ci yoonu yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne képp koo xam ne def nga loolu fa lay mu ne boo leen ko dee def fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah comme ni mu saxee ci saxiixu imam muslim rahimahullah sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ne dama laaj yeneen dama yéemu ci mbir mi maanaam ma laaj yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw su fekkente ne maanaam mu ne ndax alquran dafa ne fa laysa du aay alaykum ci yéen du du fa laysa déet alaykum waral leen junahun alu aay amul dara lu aay lu leen luy tegu ci seen kaw an taqsuru ci ngeen wàññee min as-salaat ci julli gi in xiftum soo leen ragalee am yaftinakum ci mu xeex ak mu fitnaal leen alladina gaa yi xam ne kafaru dañoo wedde maanaam mooy ne yéeféer yi ñu songu leen fitnaal leen fekk yéen a ngi julli ngeen wàññi julli gi loolu aayul ñu ne waa lu tax kon ñun bu ñuy tukki même bu fekkente ne ragalu am fi ne situation d'insécurité amul ñuy wàññi kanam suñu julli yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kado la bu leen yàlla jox kon nag téye leen ko maanaam mooy ne ngeen di julli ak ngeen maam lépp ci yam loolu moom moo tax fuqaha Hanafi yi rahmatullahi alayhim jàpp ne azima la waaye du ruksa rek mm. maanaam moom mooy ne nga tukki war a julli maanaam wara wàññi julli gi du rek luñ la may da daf laa war maanaam waruloo matal julli gi loolu moom moo tax Hanafi yi wax ko waaye lu ëpp ci borom xam-xam ni muy fuqaha Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu lu nu maye kese la waaye du azima ruksa rek la lu nu woye fal la borom bi subhaanahu wa ta'aala daal ne kon nag daal ñi xamal mbir moo xamante ne bépp jullit da koo war a xam ay noon lan waaye duñ sax noonu boo xamante ne daa làqatu maanaam noonu bu fis a fis la bu leer a leer leer la loolu nag moom la wax mu ne wa iza kunta fihim soo nekkee ci seen biir yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax wax joo xamante ne wax jooju ak imaam yi tamit ñoom ñoo ko moom mu ne fa mooy ñi nga xamante ne ñoom ñuy jiite xeex bi lool tamit day tegte la ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne moom moo daan jiite julli gi naka noonu xeex bi tamit moo ko daan jiite de maanaam waaye dékkutoon koo xam te ne danaan toog naan gaa yi maa ngi leen di ñaanal dem leen insha allah boo moytu di ngeen di ngeen indi ndam déedéet moom moo daan dem moom ci boppam dem xeexi ji dégg nga fa aqamta kon nag bu fekkente da nga nekk seen biir fa aqamta da nga taxawal lahum ñeen leen as-salaata julli ji fal taqum na taxaw ta'ifatun kuréel minhum ci ñoom ma yow boobu maanaam kon boobaa salaatul xawfi dañuy daal di xam ne am na kuréel boo xamante ne ñoom ñoo war a taxaw ni muy demee globalement moom la nekk di wax nii nga xamante ne alquran yaqu alquran la du loo xamante ne dañ naan xëy na xadiis ko wax wala na déedéet te bu ko hadith yi waxoon rek dana doy waaye yaxi alquran la muy loo xam ne mutawaatir la dafa leer nañ mooy ne lan mooy ne bu fekkente ne kuréel dañoo taxaw ak yow wal ta fal taxum ta'ifatun euh, ta'ifatun ab kuréel minhum ci ñoom maaka ànd ak yow loolu tamit day wane ni dafa war a nekk kuréel goo xamante ne kuréel bu rëy la maanaam waroo rek maanaam bàyyi benn kuréel bu ndaw di def loolu ngir ne ñaari kuréel lañ war a xaaj daa iman salaatul xawf bu am daa iman dañuy xaaj ñaari kuréel maanaam mënee fu leen a jël masalan def fii ñetti nit teg fii cent personne ci ginnaaw ñu julleegi yow nga ne ñetti nit ñi garder leen te après ñoom bu ñëwee maanaam loolu wóorul li nga xamante ne mooy lu wóor mooy ne mbooloo wa dafa war a mat mbooloo mi te bu fekkente ni jullit ak juma na soo leen xaajee ngir ne dañ koy julli tamit jullit ak juma suñu leen xaajee ñaari xaaj lu mu néew néew comme ni fuqaha hanafi shafi'i ak hanabila di wax rahmatullah alayhim comme niñ gise woon masala bi ci jullit àjjuma mooy ne ñoom il faut que mu am ñeent fukki nit ak maanaam lu mu bon bon ci kuréel gu nekk maanaam kuréel bu nekk il faut ñu xaajale leen mën leen a xaajale ñeent fukki nit ñu doog a a julli li nga xamante ne moom mooy jullit àjjuma bi mu nekkoon nag Euh, ñooñu bu boobaa mu ne wal ya ñoom nañ taxaw waaye ñoom wal yàqudu nañu jël nañu téye at li xatahum seen ay gànnaay maanaam boobaa ñoom dañuy téye seen gànnaay gi di xeex waaye fa iza sajadu bu ñu si jootee nag fal yakunu nañu nekk min waraikum ci seen ginnaaw yéen wal tax te mu dikk ta'ifatun geneen kuréel uxra beneen lam yu sallu ñoo xam ne julleeguñu fal yu sallu ñu julli maaka ànd ak yow wal yaxudu ñoom it nañu jël xisrahum seenu seenu euh, euh, euh, seenu jumtuwaay jumtukaay maanaam mooy mooy précaution maanaam ñoom it wal yaxudu nañ jël xisrahum seeni jumtukaay wa aslihatahum ak seeni ngànnaay hmm. maanaam loolu mooy lan moom mooy ne julli gi daa man fii ni mu présenté mbir mi mooy ne kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi njëkk ñëw kuréel gi dañuy taxaw eh, ñeneen ñi dañuy dellu ginnaaw maanaam moom bu jullee du du yeggale julli gi ñi njëkk julli ñoom ñooy maanaam moom day jiitu ñaari nit ñaari kuréel en même temps te loolu nag dafa am ay anam yu bari yu mën a ame yoo xam ne benn bu ci nekk danañ ko gis insha allahu taala ngir ne buñ buñ ko gis fii mais danañ ko gis benn bu ci nekk naka lay amee waaye daal lu liñ ci bëgg a leeral mooy ne faaw mu nekk ñaari groupe faaw ñu xaajale group mbir mi ñaari group te duñ ko xaajale tamit ñetti groupe ñaar rek lay doon kon loolu moom maanaam noonu lañ koy defee mu ne wadda mébét na alladina gaa yi nga xam ne kafaru danoo weddi law taxluuna ay boo leen sàggane woon an aslihatikum ci seen gànnaay bi wa amtiatikum ak seen amtiatikum ak seen jumtuwaay yi fa yamiluuna bu ko defee ñu jéng rek alaykum ci ci seen kaw may la tan ak njéng waahidatan genn rek maanaam ñu daal di leen di cong gennu cong kese daal leen di rajaxe loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom la moo tax julli euh, ragal gi tamit faaw nit ñi yor seen gànnaay bi maanaam bu ñuy julli dañuy téye seen gànnaay bi loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku ci jullit ragal mu tey mënuñu di julli jullit ragal ngeen dem wéeru gànnaay yi ñëw taxaw naan dañuy julli loolu soo ko defee looloo tax mu ne yii dañ doon ñëwee parce que dañ leen di surveiller dafa ke ñoom dañoo jàppoon ne moo tax li nga xamante ne salaatul xaw fi li ko indi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yéifiir bi ñu ñëwee xool gis bi xamuñu nuñ leen ñu ngi koy songe ak nan lañ maanaam nan la ñuy def bu ñu daan ne ah bàyyi leen leen am na julli boo xamante ni moo leen gënal lekk ak naan ak nelaw moo leen gënal àdduna ak li ci biir léegi ñu def ko gis nga loolu suñ koy def leen tal rek ay ay ngir leer ne kon <laughs> ñoom loolu lañ bëggoon mu ne ñu ñu <laughs> ñu ne nag kon euh, euh, yéegéer yi ñoom loolu la ñuy ngeen teg seen gànnaay ci lii du jamono julli de jamono yéegéer yi liñ bëgg mooy désarmer jullit ñi jullit ñëpp bu kenn am arme bu ñu amul armée rek ñoom mën leen a song mën leen a euh, misital mën leen a euh, dégg nga làpp saa yu ñu ko bëggee comme ni nga xam ne loolu lañ koy defee dégg nga amaa li nga xam ne lool moom moo tax euh, jullit ñi tamit dañoo war a am ngànnaay pour parce que ku ko amul dëkk foofu lañ lay rajaxe adduna àdduna ba àdduna amee depuis Mathusalem ba léegi noonu la demee maanaam mooy képp koo xamante ne amul ngànnaay mooy day neex a duma dégg moo tax mu ne walaa junaaha du aay nag alaykum ci yéen ci yéen in kaana bu fekkente ne nekk na bikum ci yéen azan ak lor min masaran ci bu tu xam ne ci caw la tukkee aw wala boo kuntum ngeen nekk ñoo xam ne marda da ngeen a feebar an taba'u ci ngeen teg aslihatakum seen ay gànnaay maanaam moom mooy ñi nga xamante ne ci biir groupe bi ñëpp kon ñoom taw bi dafa foor lool ci ñoom ba nga xamante ne masalan ñi woon ci xeex bi waaye seen ngànnaay dafay mujj diis ngir taw bi maanaam ngir ne dañoo yor saak boo xamante ne ci lañ def ngànnaay yi waaye nag mu mujj diis ngir taw bi te bu ñuy julli du maanaam di sëgg ci dégg yooyu day compliqué ci ñoom bu boobaa ñoom du ay ñu daal di koy wàcce teg ko ci seen wet loolu lay wax ni wala boog ñu feebar feebar boo xamante ne xëy na di yanu ngànnaay yi di julli day compliqué ci ñoom bu boobaa ñoom it ñu daal di koy xaw teg waaye nag mu ne euh, euh, mu ne loolu kon du aay waaye nag waxu du na ngeen jël nag xisrakum seen jumtuwaay maanaam mooy na ngeen di jël seen précaution nag am lu mën a xew bu leen teg noonu rek déedéet na ngeen ko teg foo xamante ne da leen di leer ne saa yoo leen waree jëlaat euh, xeex rek ngeen man koo def léegi léegi léegi inna allaha naka buur yàlla aadda dafa dig lil kaafiri na ñeel yéefiri azaban mbugal mu hiinul bu leen di toroxal maanaam bu leen di dayadal loolu moo tax nag mu ne nag léegi kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy globalité wu mbir mi te loolu foofu la imam al-Bukhari yamale mbir mi maanaam aaya boobu rahimahullahu ta'ala waaye borom subhaanahu wa ta'ala foofu mi ngi ci yeggal fi mu naan fa idha qadaytum as-salata su fekkente ne da ngeen mas noppi julli googu nag fazkurullah na ngeen di tudd yàlla maanaam mooy boo leen jullee noonu ba noppi bu leen bàyyi noonu de dee leen continuer di tudd yàlla qiyaaman ngeen di taxaw wa qu'udan ak toog wa ala junubikum ak seen wàll yi maanaam mooy ne zikar maanaam maanaam melo yëpp lañ koy mën a def loolu bokk ni aaya bi bokk ni ci liy dëgëral la zikar amul amul euh, luñ naan zikar foog nga toog zikar foog nga bilis loolu amul maanaam moom mooy tey bu fekkente ne ay nit dañoo ne dañuy sikkar dañuy taxaw di sikkar loolu mën naa ne ngir ne alquran moo ne qiyaaman wa qu'udan wa ala junubikum maanaam fa isat ma'nantum bu fekkente ne nag dal ngeen maanaam boo leen demee ba nga ne yéen a ngi nag ci jamono joo xamante ne ragal gi dañ na te yaakaaratoo leen ñu song leen bu boobaa nag fa aqimu salaata na ngeen taxawal julli inna salaata maanaam naka julli de kaanat dafa nekk loo xam ne alal mu'minina ci kaw loo su julli ñi nag muy ay la la la tegu maanaam kitaaban mu nekk farata boo xam ne moo utal dañ ko wutal ay waxtu maanaam loolu moom moo tax ak lu mënti xew xoolal subhaanallah hatta julli gi lii bokk na ci liy wane ne julli amul lu la ko mën a teree def amul lu la mën a teree julli ci waxtu bi parce que lu tax maanaam gis nga li mu wax maanaam même situation guerre bi sax nii ngeen di def maanaam xaw da ngeen di julli de amul dañ da ngeen di julli dégg maanaam loolu maanaam même situation bi loolu moo lay leeral ne Euh, kon julli dafa nekk loo xamante ne euh, dafa ràññeeku mu ne nag wala tarinu te bu leen di doyadi fii maanaam bu leen di nooy loolu lay bu leen nooyal de fiptira il xaw mi ci sàkk gi ngeen di sàkku gaaña maanaam di xeex gi ngeen di xeexee ak gaaña bu leen ci di nooyal na ngeen dëgër in takunu ndax bu fekkente ne yéen nekk ngeen ñoo xam ne ta'lamuna da ngeen di yëg métit bu fekkente ne yéen da ngeen di am métit boo leen di yëg tamit fa innahum ñoom itam ya'lamuna dañuy yéen ni di yëgee maanaam loolu tamit <laughs> na ngeen ko xam wattar juuna ci yéen am na loolee am te ñoom amuñu ko wattar juuna yéen da ngeen a yaakaar mi na laa ci yàlla maa laa yar juuna loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko yéen boo leen yaakaar ngeen da ngeen di dee def àjjana ñoom yaakaaruñ loolu kon yéen bu leen bu leen ragalaa ah. wa eh, wa kaana te dafa mës a nekk te du dañ di nekk allah bu yàlla aliman di ko xam mbir yëpp hakiman di ko xereñ te xereñi atte xam na bu baax a baax li mu li mu leen wax moo tax yéen bu leen ragal bu leen tiit loolu moo tax bokk na ci lii euh, euh, maanaam jullit bu ñu bu ñu ñemee ba ne dañuy xeex ak xoolal subhaanallah mboo leen di mës a ñeme ne dañuy ñeme taxaw jàkkaarloo ak yéeféer yi amul kenn ku ci yéeféer yi résister amul munul ne gisoo leen xanaa exemple bi gën a leer mooy 2006 bi libanais yi euh, Hezbollah bi leen Israël de par pendant ay semaines ñuy bombardé ga ay di dóor di dóor mais jour bi il suffisait que waa Hezbollah génn en deux jours armée armée israélienne bi mais dañoo daw dañoo daw jéggi frontière yi dañ maam ànd ak seen seen armement yëpp la ñu indi mais dañoo daw ñoom ñëpp duggaat ci biir seen biir kër ba premier ministre bi ñu koy laaj mu démissionné parce que naka lañ mën a yóbbee seen armée bi yëpp deux ans ak armée israélienne foore yaa ngi dégg groupe bu ndaw a ndaw Hezbollah ñoo xam ne yoruñu ay arme bu baax nag ñëw di leen sonal bañ bañ di ba ba di leen dàq quoi ñu leen ñuy daw di dugg di dugg seen biir kër yi maanaam loolu moo lay wan ni Alxuraan bi wax dëgg la ci lu denc waaw wala taw yi lu fi ci xaal kaw bu loolu buñ ko gëmee rek wallahi du kenn kenn kenn du ñu la moo tax yàlla xam na wa kaana allahu aliman hakima waaye moo tax dégg nga moo tax mu tekki ne inna naka ñun buur yàlla anzalna wàcc nañ ilayka ci yow dem ci yow alkitaaba téere bii yéen ci bi salaatam bi xaq ci dëgg lépp ci dëgg la wàccee li tax kuma bu ko defee nga àtte nga xereña ni nga àtte bay nan naa ci diggante nit ñi bi maa ci li nga xamante ne araaka loolu la la woon allahu bur yàlla maanaam yow ni ngay doxale li nga xalaat loolu moom la yàlla di wéyal loolu mooy wane màggay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu waaye nag bul nekk mukk xasiman di ñuy maanaam ñoo xamante ne da ngay layal lil kaafi lil lil xaa i ni ñeer warkat yi képp ko xamante ne dafay wor bu ko bool bokk ci ñi nga xamante ne yow yaay nekk seen avocat dinañ jàppale abadan kon loolu ci tënk maanaam mooy li nga xamante ne mooy euh, borom bi subhaanahu wa taala mu indi ngir maanaam euh, ci loo maam ci di leeral li nga xamante moom mooy ni mbir mi dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la ak circonstances yi nga xamante ne tamit lañ ko yoonale ak ñi nga xamante ne noonu lan ko yoonale mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay haddathana abul yaman te moom mooy al imam al hakam ibnu nafi' al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala sëriñ imaam al-Bukhari ñu génnaat na deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam Abul Yaman al-Hakam Naafi al-Himsi al-Bahraani mi ngi génn àdduna cent trente-huitième année génn àdduna ko deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari moom moo solo ci moom lu bari waaye xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbaranaa Shuayb te moom moom Abu Bishr Shuayb ibn Diinaar al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala génn na 962 ma ne ginnaaw ga daay Nabi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu daan bindal imaam az-Zuhri moom moo tax mu jëlee an az-Zuhri maa ngi gis ne mooy euh, nusxa boobu nga xam ne moom la solo ci moom imaam al-Bukhari solo ko ci Abul Yamaan moom mi nga xam ne moo ko solo ci Shuayb rahimahullahu ta'ala an Zuhri moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri muy Abu Bakr al-Madani gën a àdduna cinquantième année gën a àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta na ko qaala nee na sa'altuhu laaj naa ko maanaam Shuayb moo ne laaj naa ko hal ndax salla julli na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yaani li ñu ci namm mooy salaatul xawfi julli ragal gi loolu nee na man laaj naa ko imam az-Zuhri ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli julli ragal bi qaala mu ne axbarani xabaara na ma Saalim te moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab euh, euh, euh, al-Qurashi al-Adawi moom muy Abu Umar wala Abu Abdullah ibn Abu Ubaydullah génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci fuqahaa sab'a ci benn wax ci wax yi nga xamante ne moom mooy kan mooy juróom-ñaareelu ci fuqahaa sab'a anna Abdullah ibn Umar te moom mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-athari xadiisam bii nga xam ne moom la dara indi mooy xadiis bi gën a siiw Euh, maanaam bi nga xam ne mooy cosaan ci li nga xamante ne moom mooy salaatul xawfi bi nga xamante ne moom moo am ci zaatu riqaa maanaam loolu ah, te mooy bi ci gën a wér tamit amma hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi tamit radiyallahu ta'ala moom tamit waaye maanaam bii moom mooy bii nga xam ne moom mooy cosaan bi moo tamit bi nga xamante ne muttafaqun alayhi la ñaari imaam yu mag yi al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo moom mooy abu moom euh, sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza radiyallahu ta'ala al-Adawi radiyallahu ta'ala anhuma mooy abu Abdurrahman al-Makki de Summa al-Madani génn adduna euh, soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci muksuru ne deux mille six cent trente xadis moom mooy li nga xamante ne moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo na ci cent soixante-huit xadisam imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un xadis imam Muslim wéetoo ci trente et un xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na xazawtu xeex naa maa annabi yi ak yeneen ba rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam qibala najdin ci wàllu najd bi maanaam moom mooy najd nag moom mooy région bi nga xamante ne maanaam région ci péninsule arabique bi euh, région mooy Hijaz bi région wu Makka boo génnee Makka li ko dalee foofu ba baa nga yegg Iraq loolu moom mooy najd bi mu ne nag te te fii ngi wax kon ghazwatu zaatu riqa lay junj fii mu ne fa waazayna ñu daal di jàkkaarloog al aduwa noon bi fa safafna ñu daal di sappel lahum ñeel leen fa qaama mu daal di taxaw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu daal di julli la naa ñeel ñu fa qaamat mu daal di taxaw ta'ifatun ak kuréel maahu ànd ak moom yusalli muy julli loolu mooy wan comme ni nga gis kon kuréel gi faw mu nekk gi nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam mu nekk nit ñoo xamante la doon bu dëgër ngir ne buñ dañuy bañ bu fekkente ne mbooloo mu néew ko comme ni ñu ko waxee léegi mu noonu man leen a ak cong rek maanaam daal leen bi comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe waddal lazina kafaru an tahsulu an aslihatikum wa amtiatikum fa yamilu alaykum maylatan waahida maanaam yéeféer yi ñoom loolu la ñuy ñëme maanaam bu ko defee ñu mën leen a song rek ak cong benn yoon rek mu daal jeex loolu tamit dafa am leneen lu muy tegtale maanaam mooy l'islam li nga xamante ne noonu la ay mbiram yaatoo ci noonu lay adapté woo ci circonstance bu nekk parce que su fekkoonte ne tey dañ ñu jullit bi daa iman laa budda bu julli jotee moom da nga julli yaa ngi xeex xeexoo kii wal moom garaawul jullil te da ngay rukoo da ngay sujjóot da ngay def ñëpp te te it da ngeen koy defee da ngeen koy defee jamono du ne loolu bu boobaa li nga xamante ne moom moom li ñuy risqué mooy ne noonu bi da leen di teelu rek teewlu rek ba bu ñu defee lool rek mu daal leen di benn coow mu jeex mu waaye maanaam nga xamante ne euh, duñ mën a dagg seen julli duñ mën a def dara waaye l'islam dafa ubbi mbir mi yaatal mbir mi yombal mbir mi comme ni nga xamante ne loolu lañ ko xamee moo tax mu daal di ne mu ne wa aqbalat waaye mu jàkkaarloog ta'ifatun beneen kuréel alal aduwwi ci noon bi kon benn kuréel nekk ni beneen kuréel daal di jàkkaarloo ak noon yi mu ne war rata mu daal di rukkoo rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam di man ànd ak bu ñi nga xam te ne maawoo ñoo ànd ak moom wa sajada te mu sujjóot sajada tey ni ñaari sujjóot maanaam kon day gis ne julli suma topp in sorofu ñu daal di dellu dem mat ñoom ñu daal di dem nag makaana ci bërëb ak taarifati kuréel allati bi nga xam ne lam tu salli jullee gu toon maanaam day gis ne kon lii euh, Euh, euh, mooy leeral ne wa euh, wa iza aqamta wa iza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun ma'ak maanaam lii moom moo koy leeral soo nekkee ci seen biir dégg nga na nga taxaw te nga taxawal leen julli na am kuréel bu nekk ak ñoom ku kuréel bu nekk ak yow après mu am ñeneen ñoo xam te dinañ ñëw wala tax ci ta'ifatun lam yusallu fa yusallu ma'aka maanaam mu am ñeneen kuréel ñoo xam ne dañuy ñëw ñoo xam ne jullee bu ñu ñu daal di ñëw jullee maanaam fii loolu la koy leeral ñoom nag borom xam-xam yëpp d'accord nan ba fii maanaam ba fii limite bi d'accord nan nan lañ koy rafet julli gi julli la boo xamante ne ah, dafa nuróo julli suba maanaam gis ne ñaari rakkaa la ci rent bi julli sallallahu alayhi wa sallam li ko waral nag mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon bi alquran ne wala junaha alaykum an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftilakum alladhina kafaru maanaam ne du aay ngeen wàññi seen julli gi maanaam moom mooy julli ñaari rakka ndax salaatul xawf ni ñu koy defe mooy su fekkente ne julli gi julli genn rakka la maanaam ñaari rakka la bu boobaa dañ koy julli normalement imaam bi day jullee benn rakka ak benn kuréel gi jullee beneen ak beneen kuréel gi amma bu fekkente ne julli gi ñaar julli ñetti rakka la boobaa ñaari rakka yu njëkk yi lay julli ak kuréel gi bu njëkk gi ñaareelu kuréel gi benn rakka lay jullee ak ñoom ñu ci def après ku nekk mottali beneen bi nga xamante ne yii yëpp benn bu ci nekk ku nekk day mottali mais nan la ñuy mottalee loolu lañ wute beneen bi ci def moom mooy bu dee ñeenti rakka la julli gi bu boobaa ñaar rakka yu njëkk yi lay jullee kuréel bu njëkk yi daal di jullee yeneen kuréel gi yeneen ñaari rakka yi loolu mooy benn façon bi am na nag beneen façon bi mu def ci batnu nax la boobu na mu ko defee mooy ko ñëw julli ak ñaari rakka ak ñu njëkk ñi ñu daal di sëlmal ñooñu dem beneen kuréel gi ñëw mu jullee ñoom yeneen ñaari rakkaat ñu sëlmal mu jeex maanaam moom mooy ne imaam bi day nekk ko koo xam ne day day julli maanaam julli naafila maanaam mooy dafay jul dafay njëkk a kuréel gi ñooñu ñu julli mu jiite maanaam ñeneen ñëw mu xaar leen ñooñu ñëw mu rangale leen tamit julli leen jiite leen beneen julli maanaam muy ñaari julli loolu tamit day dëgëral ne. Euh, lii mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhi ci ne kii naafila mën na jiite ki nga xamante ne moom mooy julli julli farata loolu tamit daf koy dëgëral dégg nga euh, amma li ne nag fii euh, nag moom mooy ni mu def nii ci ghazwatu Zaatu Riqa moom ni mu jullee mooy daf leen a tegal sàppe ñu daal di taxaw bi mu jullee rakka bu njëkk bi maanaam te julli gi am na ci yeneen riwaaya yuy wax ne julli tàkkusaan la woon maanaam dañoo taxaw benn sàpp benn euh, group bu njëkk bi rang beneen groupe bi jàkkaarloo ak noonu léegi ñooñu bu ñu noppee ñoom ñoom ñoom maanaam au lieu ñu ñu ñu taxaw fi fii la borom xam-xam yu wutee daañ ci ñëw léegi rahmatullah ku nekk ni nga déggee masala bi mais danañ ko leeralal nii d'abord ñi nga xam ne ñoom xaaw fuqahaa Maaliki ak Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullah ñoom dañ ne ginnaaw buñ julli rakka bu njëkk bi ba pare kuréel bi ci tegu maanaam maanaam ñi nga xamante ne ñoom lañu njëkk a jiite ñooñu dañuy jóg imaam bi day jóg ñooñu ñu jóg waaye ñooñu dañuy takkalikoo dañuy yéene takkalikoo ak imaam bi daal di julli ñoom mottali seen benn rakka bu doon julli timit tamit noonu la def maanaam day julli ñaar rakka ak ñoom ñoom ñu yéene jug takkalikoo imaam bi julli benn rakka ñoom ñu mottali benn rakka bu dee julli bu doon julli tàkkusaan wala tisbaar wala gée te mu wàññiwuñu tamit ñoom dañuy daal di julli da leen ñaari rakka suñu leen jiitee ñaari rakka su ñoom suñu imam bi su jógee pour ñaat ñett pour ñetteelu rakka bi ñoom ñu jóg bu ñu jógee dañuy yéene ni léegi tàqalikoo nañ ak imam bi ñoom ñu daal di julli gaaw seen yeneen rakka yi leen defe ak lu ci mën ci xew noonu la ñuy def maanaam ñoom moment bi ñuy tàqalikoo imam bi bi ñuy julli rakka bi leen defe wala ñaari yi leen defe suñu paree ñoom ñu sëlmal imaam bi fekk guddal na tari bi day guddal tari bi su ko defee ñii ñoom ñu dem ñeneen ñi ñëw su ñeneen ñi ñëwee dañuy daal di taxaw julli ak imaam bi maanaam imaam bi continuer julli jiite leen rakka bi ci tegu bu dee comme ñaar rakka lañu war a julli rakka boobu ñoom suñ ko jullee ba pare léegi nag imaam bi day toog nig day toog taaya guddal taaya bi nig ñoom suñu ñëwee ba pare maanaam jóg mottali seen julli après imam bi dooga sërmal ñu sërmal la doog ak imam bi lii mooy waxu maanaam waaye ci dernier partie bi mooy day toog taaye nig leen loolu Maliki rahmatullah wuute na ci Shafi'i ak Hanabila ndax Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ni daa iman ñoom dañoo war a imam da leen a war a xaar waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah dañ moom su paree rek mën naa sërmal ñoom bu ñu mottalee seen raka sërmal maanaam kon foofu la wutee loolu mooy mazhabu jumhur Maliki Shafi Hanabila rahmatullah amma Hanafi rahmatullah dañ ni déedéet ñoom ànduñu ci loolu ñoom li ñu d'accord mooy bu ñu jullee ba noppi maanaam bu imaam bi jullee ñaari rakka maanaam rakka comme fii ci di tàkkusaan nga xam ne dañ koo wàññi bu jullee benn rakka ñi ñi groupe bu njëkk bi ñoom bu ñu julli benn rakka dañuy dem dañuy dem taxaw xeexi ji maanaam dañuy dem taxaw du ñu xeex mais dañuy jàkkaarloog imam parce que fii nii mooy fi nga xamante ne noon yi dañoo taxaw di di di nit pour pour xeex ak ñoom maanaam ñoom dañuy dem taxaw foofu bu ñu naree xeex ñu xeex mais dañuy xaar mais dañuy noppi ñu wax maanaam duñu fa nekk di wax dara dañuy noppi parce que ñu ngi ci julli ba tey léegi su ko defee su imam bi ñëwee julli su su su su suñ beneen groupe bi nga xam ne jullee ñu woon ñoom bu ñu ñëwee imaam bi dañuy mën a ñëw directement ak imaam te nga nekk imaam bi du nga nekk di ci doo ci amati ngir ne amul kenn ku muy xaar léegi bu ñooñu ñëwee ñu julleendoo ak imaam bi benn rakka après ñoom dañuy dem ñoom tamit ñeneen nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon a dem ñoom dañuy dellu si bu ñu dellu ñu daal di julli ñaari ñu daal julli benn rakka. su jullee benn rakka sëlmal euh, ngir ne imaam boobu sëlmal na ba pare après ñeneen ñi tamit ñoom ñu delluwaat ñeneen ñi ñëwaat daal di taxaw kenn ku nekk mais ñoom ñépp kenn ku ci nekk buy mottali ñoom ñëpp ànd nañ ci benn bi mooy ne ñoom ñëpp bu ñuy mottali dañuy julli par kenn kenn buñ ko def julli mbooloo ku pare dem maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom. maanaam loolu la ñu wuutee ci façon bii mais bii nag fi muy amee mooy su fekkente ne euh, euh, noon yi dañoo fiiti ak foo xam te ne jàkkaarloowuñ ak imam bi maanaam xibla bi du jàkkaarloowuñu xibla bi maanaam bu fekkente ne noon bi dafa nekk foo xam ne maanaam ci côté xibla bi lañ nekk voilà noon yi fi nekkee côté xibla bi bu boobaa façon bii moom mooy li nga xam ne mooy adapté noonu maanaam ñoom maanaam façon bii la léegi ñoom dañoo wute rek nan lañ koy defee ah. maanaam mais façon bii mooy di adapté hmm. parce que suñ buñ mën euh, euh, euh, maanaam buñ mën a defandoo julli ji ñoom ñëpp hmm. dégg nga kon loolu la waaye nag léegi nag Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daal ñoom ba ñu demee mu ne fa jaawu ñoom ñu dellu si maanaam ñu ñi ci def ñoom ñu jullee guñu woon Ah, summa topp insarafu ñu daal di dem ñoom masaana bërëb ak ta'ifati bërëb ah, ah, kuréel allati bi nga xam ne lam tusalli julleewul fa jaawu bu ko defee ñoom ñu dellu ci faraka mu daal di rukkoo maanaam mooy mu julli rukkoo rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bihim ci ñoom rakatan ab rukkoo wa sajada mu daal di sujjóot sajada tay ni ñaari sujjóot summa topp sallama mu sëlmal fa qaama moo tax lii tamit day dëgëral li Maalik ci ne rahmatullahi alayhi ne kenn du leen xaar waaye fa qaama mu daal di jug nag taxaw kullu waahidin bépp kuréel minhum ci ñoom fa raka'a mu daal di rukkoo maanaam li nafsihi ñeel boppam rakatan raka wa sajada mu sujjóot sajada fee mi ñaari sujjóot maanaam lii moom moo tax expression bi comme dafa lëmu moo tax borom xam-xam yi wuute dégg waaw day na xanaf yooyu wax ji dafa defee leer maanaam loolu moom moo tax euh, voilà loolu loolu voilà maanaam xanaf yooyu ñoom dañ koo jàppee ci zaahiru mbir mi amaa ñeneen ñi ci def dañoo jàpp ne comme euh, euh, bu ñu xoolee wax yi gën a leer hadith yi riwaaye yi ni mu gën a leer rawatina yi nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah dafa leeral ne maanaam ni koy defee mooy comme ni jumhur wax waaye ñoom dañoo jàpp ci riwaaye bii nga xam ne moom moo tax ci ñaari saxiix yi amaa ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy xanafi euh, ci jumhur tànn nañu li ñoom li ñu tànn tamit rahmatullah ngir ne loolu moo gën a nuru euh, maanaam mooy mooy tax ba mouvement yi wala maanaam euh, du bëri ci biir julli ji maanaam ndax kenn ku ci nekk ci moment bi nga nee rek ci ngay julli sa julli te it du ñu def lu wuuteeg julli ji lu bëri loolu tamit tax na ba jom ñu tànn li nga xamante ne mooy mbir mi rawatina maanaam ni ñu tànn rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy saafee rahmatullah alal jamii xadis bi imam al imaamu Maalik indi na ko ci Muwatta xadis numéro cinq cent cinq imam al Buxaari dina ko indi xadis numéro quatre mille cent trente-deux quatre mille cent trente-trois quatre mille cinq cent trente-cinq imaamu Muslim indi na ko xadis numéro huit cent trente-neuf ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille deux cent quarante-trois imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro cinq cent soixante-quatre imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille cinq cent trente-huit ak mille cinq cent trente-neuf mille cinq cent quarante mille cinq cent quarante et un mille cinq cent quarante-deux